alxafidu xujjatul islam abu zakariya yahya bnu sharaf annawawiyu addimashqiyu alshafiiyu rahimahu llahu taala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi baabi tawba wa fil xadis xadis e, Ka'b ibn Malik e, kon insha allahu taala kon ginnaaw bi ñu sante suñu borom tabaraka wa di julli ci Yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi ñëw fi ñu yemoon ci téere bi e, nekkoon ci buntub ñaareel bi ci baabu tawba ñu ngi woon ci fukkeelu ñaar fukkeelu xadis bi ak benn di euh, vingt et un numéro hadith numéro vingt et un muy hadithu Seydina Ka'b ibn Malik al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne doom ji di Abdallah ibn Ka'b ibn Malik radiyallahu anhuma moo ko doon nettali ñëwoon nañu ba gisoon ba mbëstal mi mu tàmbalee nettaleen bii nga xam ne moo jëm ci ghazwatu Tabuk ak nan la ci génne ak nan la delloo ci boroomam gan tuub ban façon tuub la tuub ba tax euh, al imaam an-Nawawi rahimahullahu taala indi xadis bi fii léegi ginnaaw liñ gisoon bii passé wax nañ la xadis bi dafa gudd nag waaw moo tax jànguñu ko woon sax dañuy ñëw rek di dem kon gisoon nañ fi ñu yemoon mooy bi mu nee kene moom fekke woon na Aqaba fekkewuloon Badar mais fekke na Aqaba waaye Aqaba goog du ko jëndeeg Badar de waaw Badar même bu dee ne nit ñi moom lañuy gën a tudd moo ëpp tudd ci nit ñi waaye man moom sama Aqaba goog duma ko weccoog lenn waaw même Badar léegi nag tey insha allahu taala ñu war a dugg fi nga xam ne ci lay dugge ci nettali moom sayyidina Ka'b ibn Malik radiyallahu taala anhu kon mu ne fa kaana min xabari mu ne bokkoon na nekkoon na ci sama xibaar ci sama histoire sama mbir ah sama nettali xiina taxallaftu keroog bi nga xam ne ci laa euh, euh, wuti an rasulillahi ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi mooy ànduma ak moom ca ba nga xam ne ci lay dem ghazwatu Tabuk lii moo doon sama récit moo doon sama histoire lii mooy sama nettali lii laa dundoon te lii laa defoon keroog bi nga xam ne ah damaa manqué dewuma ànd ak yonent bi alayhi salaam ma des fii Medina ala saakini afdalu salaatu wassalaam ah, kon taxallaqtu an rasulillah alayhi salaatu wassalaam fii ghazwati Tabuk ca xareb Tabuk waaw ca xareb Tabuk mu tàmbali mu ne anni lam akun qat mu ne masuma nekk mukk aqwa gën a dëgër gën a am kattan wala aysara waaye gën a am jàppandal min nii ca man amul woon ci ñi demoon fekke xare bi am na geneen ci bari saa saa bokku ci participer ci hein amul kenn koo xam ne mooy pare woon na euh, physiquement ak matériellement que man lépp yemboon ci man bu dee feebaruma wànneentuma dara daluma waaw amul kenn koo xam ne moo ma ginoona aqwa gi xat ak masumaa nekk mukk aqwa man Kaab Maalik bi gën a nekk ku am kottan wala ay sara min nii ku ginoona amug yombal keroog ngir fekke xare bi min nii ci man xiina keroog bi nga xam ne taxallaftu anhu ci laa wute ànduma ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam wëllif ko fii tilkal ghazwa ci xare boobee ma la tuddal muy ghazwatu Tabuk Tabuk mu ne wallahi mu ne waa ngi wat ci yàlla maa jamaatu qablaha raahilatayn qattu hatta jamaatuha fii tilkal ghazwa waaw mu ne masuma woon xare yi ma a jàll waxoon naa la Tabuk mooy xare bi mujj bu yonent bi alayhi salaam xare mu dem xare yi ma a jàll te mu fekke woon comme Sayyidina Ka'b ibn Malik fekke xare yoo yële comme ay Uhud yoo yële fekke na ghazwat Uhud xare yu bari waaw léegi mu ne eh, wat naa ci yàlla ne maa jamaatu qablaha rahilatayn dajalaw lu ko jiitu lu jiitu xare bii nii Tabuk raaxilatayni ñaari war waaye xattu mukk waaw mooy manu borom bi jàppandu la ma loon lool sax yeneen xare yi xam ne demoon naa ci comme ni xam ne noonu la ma ko jàppandalee ci xare bii di ghazwatu Tabuk waaw hatta jamaatuhuma ba ni nga xam ne ci dajalee ñaari war yoo xam ne borom bi jàppandal ma ko fii tilkal ghazwa ci xare bii di xare Tabuk waaw waaw mooy amoon naa ñaari waruwaay alors que xare yi ma fi jàll yépp masuma ci dajale ñaari waruwaay yu yemb fi ma waaye xare bi yàlla def na ma ñaari waruwaay te dara dalu ma waaw walam yakun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghayriha masula nekk koo xam ne dina namm benn xare lu dul euh, day nëbbu da koy nëbbu di xay di ci beneen mooy day mel ni feneen la jëm waaw mooy loolu moo doon aadaam loolu moo doon sunnaam pour nit ñi bañ a xam fan nga jëm ndax kat booy xare nit ñi xam say plan te demagoo mu siiw am na yoo xam ne mën nañu koo siiwal te noon bi mën na fee yónni ñoo xam ne dañoo ñëw di espionné ngir jàng xabaaru jullit bi moo tax yonent ma alayhi salaatu salaam li doon sunnaam mooy ne bu masoon a bëgg xare benn côté comme ñoo xam ne bëj saalum lañ nekk ci misaal day wane ci biti nii mel ni bëj gànnaar la jëm waaw mel ni xare bi foofa xare ba jëm foofu la ndekete yoo ci bëj saalum la jëm loolu la naan walam te nekkul moom rasulullah walam yakun te masu a nekk rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam illa warra bi ghayriha namoon benn xare jëm xare ay nit lu dul ne day def simulation mooy li ñu naan simuler mel ni feneen jojëm koo gis jàpp ne moom mu ngi feneen lay waajal waaw waajalul ñee waaye ñële lay waajal waaw waaw alxarbu xud'a waaw te gaay bu ñu yëgee say pexe rek du wóor xam say plan xam fa nga jëm ci xare yoo xam ne noon yi man nañ fee yoon ni ñu lay ñu ñuy ñëw di espionner wóorul moom nag moo tax noonu la doon def waaw mu ne hatta kanat tilka al ghazwa ba mu nekk na xare bii boobee di xare bii di xare Tabuk xare bii moom moom moom yonent bi alayhi salaatu salaam deful nam doon def waaw yonent bi alayhi salaatu salaam ci xare bii deful na mu na nga xam ne noonu la baaxoo woon di def tama wax leen ko léegi waaw hatta ba ni nga xamante ne nii ah kaanat tilka al ghazwa ci la xare bii nag di Tabuk nag am waaw Allahu akbar fa ghazaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy xare fii harbin shadid jamono ji muy waajal xare bi mu ngi nekkoon ci une chaleur féroce moo amoon canicule la woon période tàngoor bu tar wastaqbala safaran ba'ida mu jublu nag di waajal tukki boo xam ne bu sori la ndax ca bilaadu Sham la jëm mu nga jëm ca territoire Qaysar azimu Rum di naa leen Hiraql mooy Qaysar Qay Hiraql ci boppam Héraclus moo moom xam nga Romains seen buuri Qaysar lañ leen di woo mais gi mooy Hiraql la tuddoon mais moo doon Qaysar azimu Rum waaw foofu te ñooñ armée professionnelle la ñu woon mooy duñ façon armée arabe yi de ñooñu daan ñoo xam ne dañ leen doon fay uniquement ñuy waajal ngir mën a xare waaw ngir défendre l'empire romain waaye it di ubbi ay dëkk yonent bi alay saa wax ko nit ñi lu leer wastaqbala safaran ba'ida wa mafaza waaw yonent bi daal di jublu tukki bu sori waaye ay distance yoo xam ne ay bërëb lañ yoo xam ne ay ndand foy foy lañ dara amu fa saxu fa tàng jër waaw wastaqbala adadan kasiira mu jublu noon yoo xam ne hmm, mais noon yoo xamante ne nii ay noon yu bari lañu ah mooy xat moom laa doon wax léegi ñooñu non seulement romains dañoo mënoon xeex ndax dañ doo am ñoo xam ne uniquement dañ leen a lool kese pour xeex kese ñuy entraîné di def yooyu ngir di waajal xare yi ba pare nag ñu bari nangoo bari <laughs> armée romaine yi daanaka ñoom kese bu ñu seen armée bi lim doon lépp ñoo ëpp ñu dëkk Medina tellement dañoo nag mu jublu dégmal moom yeneen tubaab yi saa saa ma nombreuses waaw waane ay soldats léegi nag bi loolu amee comme que lii mooy décor bi fa mu jëm sori safaram ba'ida wa mafazan foo xam ne daan foy foy la amul garab amul ndox amul dara daanaka lu fa raar la ndox lu fa ñàkk la ba pare ñam war a xareel xuus désert bi ngay xuus ci tàngoor bi door fa àgg te boo fa àggee provision ndox naan ndox mu bari niñ ko fa fekk ay ay déeg ay ay ay ba pare gaa yi nekkaw askan wu baree bari yeneen tubaab ay saabsaab mi nga xamante ne nii kaana rajula harb la huwa rasulu rabbil alamin walakin kaana rajula harb mooy yonentu bi borom bindee fi waaye chef de guerre la même temps. mu xam situation bi xam na ne fa mu jëm la muy xaar ak ñamu nar a dajeel ak yoon wi ak li mu laaj ci ay mettit ak ay sacrifice mu def lu wuteeg na mu doon def mooy di nëbb fa mu jëm wane ne fële la jëm feneen la jëm fii nag ba mbir mi demee nii mu xam ne lii la fa jalla lil muslimiina amrahum yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di leeral wuññil way ngëm yàlla yi war wommatu yi amrahum seen li leen di xaar seen xare bii nga xam ne moom lañuy ñuy entreprendre moom la war a xare ji ak waa ak Hiraql azimur lu tax mu wan leen ko fii te deful nam doon def bu njëkk li yata'ahhabu uhbata uhbata ghazwihim ngir ñu waajal li yata ashabuhu ngir ñu waajal jërul matuwaay yi nga xamante ne ñoo war te bañoo minimiser li nga xamante ne mooy xare bi ñu jëm waajal lépp lu préparation bu mu laaj ci seen tukki boo bële ci yoon wi waaye buñ demee nañ fay nekke waaye bu waxtu jàmmarloog noonu ya jotee na xam ne noonu lañ fay war a nekke ba ni ñuy ñibbisee li yata ashabu ngir ñu waajal ba uhbata ghazwihim li nga xamante ne nii mooy moom la seen safara bi seen tukki bii ñu jëm xare bii ñu jëm lépp li nga xam ne moom la laaj ci matuwaay kon nag fa akhbarahum bi wajhihim alladhi yurid mu daal di leen xabaare ñoom jullit ñi fa nga xam ne fa la jublu fa la bëgg a jublu mooy ñan la bëgg a xareel te lii yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci bi la ko doon defe lu bari waaw di xutba di taxaw ci minbar bi di yëgle ne jullit ñi ngir ñu waajal di soññ nit ñi ngir ñu waajal xare bii nga xam ne ci la ñu jëm waaye ma ma day tax ñenn ñenn ñi sax bu dajeek ñoom ci mbedd yi di leen ko fàttali di leen ko wax di leen ñaax ngir ñu waajal li nga xam ne mooy xare bii nga xam ne moom lay waajal fa axbarahum bi wajhihim alladhi yurid mu ne wal muslimuna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kaseer mu ne te way ngëm yàlla yi nag keroog jamono doo jële way wommatul yàlla yi ñoo yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu bari lañ woon mooy bari woon lañ ndax da ngay xalaat ba ko borom bi yónnee mu nekkoon makkatal mukarrama waaw te tumuraankeek makka nga xam ne ñemewuñu woon sax ñu bari ñemewuñu woon dugg ci lislaam wane ne da ngaa gëm borom bi jaare la fii ah, nga ñaayam mu dem madinatul munawwara haythul ansar radiyallahu anhum ñu jàppale ko ba li nga xamante ne xare yi am ba arab yi daanaka ñoom ñépp daal di nañuy teg seen loos daal di jéppalu ngir seen borom tabaraka wa taala bul fàtte ne jamono ji fathu makka romb na ghazwatu hawazin romb na yooyu yépp romb na ghazwatu ta'if délégation yaa ngi ñëw ci rasulillah sallallahu alayhi wa sallam afwaja depuis avant sax doon nañ ñëw avant fathu Makka waaye bi ñu ubbee Makka dafa gën a takkar naa si waaw nit ñi bari lool ma sha Allah loo tax mu ne wal muslimun te way ngëm yàlla yëg ndaw ndaw yàlla sallallahu alayhi wa sallam way wommatul yàlla yi kasiir ñu bari lañ woon waaye malgré lool wala yajma'uhum kitabun hafiz waaw waaye doonu leen woon dajale kitaabun téere boo xam ne xaafis day takk ci la ñuy noter turu ñëpp turu ñi xeex loolu amul woon moo tax mu ne yuridu bi zalika diiwaan mu ngi ci jublu ci loolu le kitaabun xaafis mooy diiwaan waaw nga xamante ni ab registre lay doon boo xam ne ci la ñuy noter tous les combattants ñi ñëpp ñoo xam ne ci la bind turu ñëpp ñoo xam ne ñoo war xare ji loolu amul woon. waaw moo tax armée léegi looloo am moo tax ñu mën laa wax ne l'armée française moom ça compte ah deux cent lañ ko xamee parce dañoo am foo xam ne c'est inscrit ñu xam caserne bu nekk ñaataa fane ak fu nekk ñaataa fane loolu nag amul woon ci jullit ñi jamono ji waaw loolu la naan kitaabun xaafis téere boo xam ne mooy takk turu ca la ñuy bind daal di noter la nga xamante ne nii mooy recenser yi nga xam ne ñooy xeexkat yi loolu amul woon amul woonu bu registre waaw ba mu demee woon nag qaala Ka'b Seydina Abdallah di doom ji ne sama baay nee na radiyallahu anhuma fa qalla rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna dhalika sayakhfa lahu ma lam yanzil fihi wahyun min Allah ta'ala mu ne Seydina Kaab nee na fa qalla rajul néewaana nag ba mu demee noonu amul fenn fu ñuy bind ne ñii wa war a xareñ néewaana benn góor boo xam ne yuridu an yataghayyaba bëgg naa absenté bëggu la bëgg naa bañ a fekke xare xare bi illaa lu dul ne dhanna day jàpp ne moom. anna zalika keneen moom moom bu ñëwul sa yaxfa lahu kenn du xam kenn du ko kenn du ci mbooloo bi tellement dañoo baree baree bare comme nag kenn de ku bëgg loolu nga ñëw yow doo ba pare jàpp ne boobu bu ma demul kenn du ma kenn du ma ci mbooloo mi ne nekk ma fi tellement dañoo bari waaw <laughs> waaw illa danna anna zalika sa yaxfa lahu maalam à condition que wàccul yanzil wàccul fii ci waajoo jële bëgg absenté rocceeku foog ne loolu ndax dañoo bare ndax kenn du ko bàyyi xel mais sauf bu dee ne wax yu borom bi wàccewul alquran min allah tukkee ci borom bi ta'ala ci mu kawe mi te yéegul mooy daal ku bëggoon a ba absenté amoo dara loo ciy ragal lu dul daal lenn daal lañ doon ragal mooy hé hé ay mën naa absenté de waaye gars yi duñ man nañ ma ma bàyyi xel duñ duñ ma seetlu waaye borom bi bés bu ma wàcceelee alquran dénoncé samay mbir we ah daal dinay weer loolu daal la <laughs> ku doon kii moom moom moom moom la lool nga ci doon xalaat mu ne nag waxaza rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tilka al ghazwata hina tabat as-simar wa az-zilal mu ne nag xare bi it am na beneen ci condition yi wax na la condition wu jamono yu tàng jër la woon yu metti te tàng jër waaw fii harrin shadid waaw ba pare yoon yu sori te fa jëm amul ndox amul provision amul lu ñoo xam ne man nañ ne nañ ko ba suñu yombal bu naree jeex buñ demee fekk ko amul waaye mu ne mu leeral ñu beneen affaire mu ne yonent bi alayhi salaam xarem bii bi mu koy waajal xiina toobati simaar dafa tombe woon daje woon ak jamono yi nga xam ne ci la seen toonu tàndarma yi tool yi daal di ñor meññeefu tool yi daal di ñor wa zilaal ker ya daal di no neex lool xam nga bu tàngee njër waaw nga nekk ci suufu garab ronu garab goo xam ne ngelaw lu sedd cay génne te garab gi la tiim meññeef yi neex yool fruit yi neex yu lool nga sàkku ci yu bari toog seddal sam ndox ah ngelaw li dina ëpp féex goo xam ne féex moo xam ne ngay lekk ci li nga xam ne tàndarma yeeg ñoomin raisin yeeg yooyu ah xam nga ne nag loolu moom moom <laughs> bakkan bëgg na loole mu ne nag jamono jooju la dawe xiina toobati simaar wa zilaal ker ya nooy waay te féex mu ne fa ana ilayha asar man nag comme nii la deme ci loolu laa gënoon a jéng mooy daal sama bakkan daal lim mu gënoon a jéng mooy def ci tool sama tool yu ñor yeeg toolu ñëpp yu ñor yi sax tool yi dëkk bi naat ak ker bi nga xamante ne mooy ker gu baax gii moom daal laa gënoon a jéng fa ana ilayha asar waaw moom daal ci loolu daal <laughs> ci la gënoon a jeng moom Seydina Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa arda mooy daal xemme moon naa ker yooyu de bu baax sax waaw mu ne fataja fatajahhaza rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wal muslimuna ma'ahu mu ne nag ci noonu nag ci la yonent bi alayhi salaatu wa salaam waajale nekk ci préparatif yi di waajal moom ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wal muslimuna ma'a ak way wommatu yi di préparer di waajal xare yi lépp lu ñu am ci wàllu dund wàllu lépp rek ah di waajal ak luñ fa war a yóbbu ak waruwaay ak ngànnaay yamu laaj ñu ànd ak yonent bi alayhi salaam di waajal mu ne kanta man wa tafiqtu li kay atajahaza li kay atajahaza ma'a mu new kanta man moom ma commencé ardu di xëy li kay ata jahaza ngir ah ma daal di des ni ñépp waaw préparer waajal waaye daal à chaque fois bu ma bëggee def lool rek fa arja wanam aqdi shay'a damay ñëw ba ne naa def ni ñépp waajal sama war waay yii ñaar laa ci am yoon bi xam naa lépp lu ma war bu ma ñëwee ba bëgg rek waaye fa arji'u finalement ma bàyyi ko daal walam aqdi shay'a defuma dara nit ñi ma nee naa def naa waajal nit ñi préparé ba bu ma mën a jóg saa bu ma ñëwee bay waajal daal mujj euh, tayel bàyyiwaat ko bàyyi duma def dara mu ne wa aqulu fi nafsi maa ngi wax malgré loolu nag sama ah sama bakkan waaw waaw <laughs> fala uqsimu bin nafsil lawwama <laughs> mooy bakkan bi nga xam ne mooy yend borom bu dee mu ngi def lu bakkan boobu nag naan ma maa ngi wa aqulu fi nafsi maa ngi wax ci sama bopp ana qadirun ala zalika idha arad ah man de man naa am naa kattanu waajal comme ñépp ne force namm namm am naa intention bu baax comme ñépp def ko loolu moom mën naa ko waaw waaye <laughs> falam yazal zalika yatamada waaye nag dañu ma nekk ci loolu rek waaw saa bu ñëwee mooy di ma dikkal saa ne di répété rek may repousser rek waaw nit ñi di waajal ma nekk fi di repousser rek mbir mi di ñëw noonu rek saa bu ma bëggee daal naa waajal mbir mi ñëwaat rek hatta istamarra binnaas al jidd ba ni nga xamante ne nii nag ci la nit ñi nag pare waaw nit ñëpp pare ngir nag tegu ci yoon wi waaw <laughs> ba ni nga xam ne ci la nit ñi di tegu ci yoon bi léegi nag bi nga xamante ne noonu la demee fa asbaha rasulullah yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di xëy waaw fa asbaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ghadiya nit nekk ci góorgóorloo ko waajal di def lu ne waaw di ci seen préparatifs yi ba ni ñuy paree nag yonent bi alayhi salaatu salaam xëy ghadiyan daal di xëy wal muslimuuna ma'a ànd ak way ngëm yàlla yi jublu ila Tabuuka waaw kanta walam aqdi min jihaazi wala jihaazi shay'a sama waajal gama waroon a waajal da mën nañu wax jihaazi dañuy wax jihaazi mooy sama waajal gi ma waroon a waajal defuma ci dara defuma ci dara falam aqdi min jihaadi wala jihaadi shay'a summa gadawt ginnaaw gi nag ma xëy ba ñu demee farajantu walam aqdi shay'a ba ñu xëyee dem defuma dara su ma gadawt au lieu ba ma xëyee ma def waajal dabilet waaye mais summa gadawtu farajantu walam aqdi shay'a defuma dara ba léegi defuma dara. falam yazal daalika yatamaada bi hatta asra'u wa tafaarata al-ghazw mu ne dañu ma ci noonu saa bu ma bëggee dem mbir mi di dikkaat ci man naan ma toogal may toog ah ma toogaat du ma waajal du ma waajal dara génnu ma hatta asra'u ba ni nga xam ne ci la ñuy rëppatale gaaw dem ñoom génn dem wa tafaarata al-ghazw xare ba nag jiitu na ma jiitu nañ ma. rëcc na ma dem nañu som naa ne bu ma doon dem di leen dab yi dina metti fa hamamtu an artahil malgré loolu am naa yittewu ne malgré ça bañ demee yàgg na mais naa dem waaw dem laxas ànd ak ñoom dabi leen fa udrikahum ma dab mu ne fa yaa laytani fa'alt ak a neexoon ma defoon loolee ma ma ma a def waaye summa lam yuqaddar dhalika lii waaye loolu nattuñ ko woon boroom bi dëppaalewu ma woon bés boobu ngir ma def loolu le nga xam ne moom laa namoon ba dabi leen waaw léegi lii la Seydina Kaabu wax léegi nag ba mu fa defee moom ca biir Medinatul Munawwara kon jullit a faajal lañ ba dem nañ sooy nañ saa bu bëggee léegi nan la mujje waaw la ba mu desee ca dëkk ba